لنا حبل من li aju ci li yonent yi li ñu ci jàpp mbokk yi mooy ne amuñu delluwaay wér woo xam ne mën nañu cee sukkandiku ngir wax ne yonent yi seen lim nii la toll am na xadis bu ñuy askanale abi dhar radiallahu anhu muy wax ne ñi ñuy woowe al anbiya seen lim mu ngi toll ci téeméeri ak ñaar fukk ak ñeent cent vingt quatre mille ñi ñuy woowe ar rasul seen lim toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett trois cent mbokk yi xadis boobu xadis la boo xam ne benn pàcc ci boroom xam-xam yi dañu ko saxal beneen pàcc bi dañu ko dàq waaye li ñu mën a téye te jàpp ko mooy limu mu yonent yi lim bu takku la borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ci alquranul karim wa in min ummatin illa xala fiha nadir amul wenn xeet wu amul ab xuppekat mu delluwaat waxaat ni walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk yónni woon nanu ay yonent yu la jiitu woon am na ci ñu ñu la nettali am na ci ñu ñu la nettaliwul bon yonent yi seenub lim li ñu ciy téye muy lu wér mooy lim bi ñu alquran xamal te mooy ñaar fukki yonent ak juróom fukk ak juróom ñett yi ci ñoom mbokk yi ñu ngi ci diggante aaya juróom ñett fukk ak ñett jàpp juróom ñett fukk ak juróom benn 83 86 ci suratul an'am ba'd a'uuzu billahi min ashaytaani rajim wa tilka xujjatuna aataynaha ibrahima ala qawmi narfa'u darajatin man nashaa inna rabbaka xakimun alim wa wahabna lahu isxaaqa wa yacquub kullan hadayna wa nuuxan hadayna min qabl wa min dhurriyatihi daawuda wa suleymaana wa ayyuba wa yuusufa wa muusa wa haaruun wa kadhalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yaxya wa ciisa wa ilyaas kullum min alsalihin wa ismaila walyasaca wa yunusa wa luuta wa kullan faddalna ala alaalamin sadaqa allahu alazim bon fukk ak juróom-ñett yi ñu ngi noonu ci laaya yooyu ñu jàng léegi yeneen juróom-ñaar yi ci des alquran tudd na leen ci yeneen saar yu wuute kenn ci boroom xam-xam yi mbokk yi tënk na seenub lim muy juróom-ñaar yooyu ci des ci ab bayt boo xam ne ma nga cay wax naan fii tilka xujjatuna minhum thamaaniya min baadi ashrin wa yabqa sabaatun wa hum idrisu huudun shuaybun salihun wa kada dhul kifli aadamu bil muxtaari qad xatamu bon fukk ak juróom-ñett yi ñu njëkk a jàng ci suratul an'am boo ci dollee juróom-ñaar yii ci bayt bi moo lay jox limu ñaar fukk ak juróomi yonent yi nga xam ne alquraanul karim yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp te nangul allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين